dane wayow kenn nag ci boroom xam-xam suñu jamono yi moom dafa dafa eh, joyal affaire bi ci bakkaar yëpp après imaam al-Hafiz naka noonu imaam az-Zurqani rahmatullah ñu ne après rek eh, mu taral lool ci ci delloo waxam jooju quoi ne dara fi loolu way mooy daal wane ne du loolu dëgërul voilà bakkaar yu ndaw yi la mais yu mag yi bokk ci Eh, moo tax imaam az-Zurqaani ne wa ka'annahu ya'ni al-baaji'a <laughs> fa innahu qaala ma min alfaaz al-umuum mu ne dafa mel ni moom moom kim ci jublu mooy al-baaji waaw muy Abul Waliid sawaay ndax moom moo wax loolu rahimahullah kene lool lool la kon eh, bu ko defee fa taqtadi min jihati al-lafz taksiiru wala tafsira jamii ma yaqa'u baynahuma illa ma xassahu dalil comme li ñu wax sànq jële ko ci moom al imam al baaji boroom al muntaqa sharh muwatta imaamu Malik ibn Anas rahmatullah alayhima léegi nag kon loolu bon man lii de toute façon tout le temps lii al baaji wax ñun loolu la ñu gis mooy rahmatullah alayhi lépp loo xamante ne mooy te yu mel nii rombon na fi xadiis yu naan day far ay bàkkaar comme jàpp ak yu mel noonu mooy daal lépp fépp fu ñu gis. ñu def ida tulibatil kabaa'ir bu moytoo yooyu maalam tuusal kabaa'ir xadiis yu mel noonu fekk ëmbul muurul bàkkaar yu mag yi dëkk leen bu boobaa ñu xam ne kon bàkkaar yu ndaw yi la mais nag bépp xadiis boo xam ne yoneen saasam da ko wax mu joyu tënku ko ci dara bu boobaa dañ koy bàyyi ci ñun tënke te fadlullahi azim bu ngëneelu yàlla màgg na lii al imaam al yi wax même bu dee al imaam al xaafis ibn abdul bar eh, daal dinay eh, fëlëng wax jooju wax jooju di wax du ñuy a ah. voilà wax jooju moo tax ma imam al-Hafiz Ibn mu ne bon loolu nag euh, <laughs> al imam al kii nu mu euh, Ibn Abdul Bar euh, daal di teg ne ah ndax am na loo xam ne luñ ko mën a déggee waaw loo xamante ne nii luy dëgëral wax jooju quoi waaw loolu moom am na lu koy dëgëral nag waaw malgré que ne que ne loolu la <laughs> waaw léegi bon. Hmm? nee na romboon na tamit ci biir euh, waroon li nga xam ne moom la jàppoon ne moo gën a jub ci wax yu mel noonu mais ñun dañ lay wax ne ci ab euh, mawaqitu salaa dañ naan la lii ñu la wax sànq tënk boobu insha allah loolu lañ gis ne moo gën a gën lu yeneen saa sam tënk daal ñu tënk ko ne bu moytoo yu mag yi ñu xam ne kon bàkkaar yu ndaw yi la waaye bu ko waxul mooy ne dara génnewu ci yeneen bàkkaar yi wallahu taala alam léegi nag mu des waaw ginnaaw lenn boroom xam-xam yi comme ni ko ñoom al imaam al hafiz an-Nawawi ci al minhaj na ko ñoom al imaam al na Hajar rahmatullah di indi istishkaal boo xam ne mooy eh, eh, loo xam ne eh, nit ñi dañ koy kii léeg-léeg mooy ne waaw man benn affaire am na benn affaire am na benn affaire am na indi benn affaire am na mooy waaw bu dee ne umra ba umra day far ay bàkkaar hmm? waa léegi ta ñun xamoon nañ ne yeneen saa saa waxoon nañu ne nit ki ci alxuraan sax in ta in tajtanibu kabaa'ira maa tunhawna an nukaffir ankum sayyi'aatikum borom bi nee bu ngeen moytoo ñaawteef yu mag yu bàkkaar yu mag yi nga xam ne moom lañ leen di tere bu ngeen ko moytoo dees na leen faral ah seen ñaawteef yi kon waaw kon nit ki bu moytoo bàkkaar yu mag gi rek loolu kese day waral ñu faral ko ay bàkkaaram waaw léegi laaj bi mooy laaj bi mooy waa léegi li nga xamante ni nii mooy kon umra ba umra lan lay far bu dee nit koo xam ne mu ngi moytu ko koy yee mooy faral nañ ko kon umra bu ñëwee lu muy faaj sar xam nga yow gisoon nañ ko fi ci Riyaad bi romboon na li ci ñoom al imaamu Nawawi rahmatullah alayhi doon wax te bu farul bu fekkul lu ma farit day yëkkati waa ji ci ay daraja waaw euh, al imaam al xaafiz mu ne bon affaire bi dañ ko takfir gi umra dañ ko tënk ci jamono mooy bo umra ba umra alors que euh, bu dee ne mooy tënd ko mag yi loolu ci dundug jaam bi yépp la maadaama mu ngi dund leen moytandiku bu ko defee mu ne bu ko defee ñaar yooyu daal di wute waaw ñaari côté yooyu daal di wute loolu al imaamu al ibn Hajar ah, mu ngi koy tudd voilà waaw léegi nag bon al imaam al Ayni di Badruddin moom it def sharh Sahih imaamul Buxaari Umdatul Qaari al mu ne xadiis bi kat. li feeñ ci xadiis bi mooy anna al ula hiya al mukaffira mooy umra bu njëkk bi mooy fara mooy far bàkkaar ya li annaha allati waqa'a al xabaru anha annaha tukaffir parce que dana al umratu ila al umrati tukaffiru mooy umra bu njëkk bi la war moom ba beneen umra moom mooy far kon umra bu njëkk bi mooy far mu ne boo seetloo xadiis moom loolu la waaw léegi nag sauf que mu na la xabaar bi moom la tàmbalee comme ñu la ko waxal mu ne walakin az-zahir min jihatil maana lii mooy ci côté boo xoolee texte bi nii forme bi ni mu ñëwee ci biti nii umra bi mu la ne mooy far mooy bi mu njëkk lim te boobu ngay njëkk a def ba beneen umra bi moom day far mu ne waaye nag lakin az-zahir waaye nag li feeñ min jihatil maana ci côté boo xoolee maanaa bi anna al umrata thaniya hiya allati tukaffir ma qablaha ila al umrati allati qablaha kene no ñaareelu umra bi mooy fan mooy boo umra umra waat umra ba moom mooy far bépp bu amoon ba beneen umra bi ñu njëkkoon a def mu ne lool ci maanaa moom loolu la affaire bi war a mën a yem waaw parce lu tax mu ne parce que bu njëkk bi fa inna takfira qabla wuqu'i dambi xilaafu zahir parce que xam ne dañ la na yow boo umra day yi ñëw parce que loolu loolu borom bi defalu ko ñëpp d'un coup li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar loolu yooyu saa sab la koo xam dëgg la am na ñoo xamante ne comme waa Badar yeneen saa salaam xamal nañu ne ñoom it loolu borom bi may na leen lool dugal na leen ci géeju yeneen saa salaam googu bi Seydina Omar doon wax ci xaadisatu Seydina Xaatib na Abi Baltaa waaw waaw mu ne ko waaw Omar bi muy wax naan yeneen saa salaam baal ma cor bopp naafiq bi waaw saa salaam ne ko lan moo la xamal yow Omar kenn borom bi daa yëddu xool xol waa Badar ne leen def leen lu leen neex jéggal naa leen xam nga ñooñu moom mooy maa taqaddama moom leer na nekk jéggaloon na leen ko luñ jiitaloon maa taqaddamu waaye wa maa ta'axxaru na man faaleetuma lépp lu ngeen def képp ku fekke Badar lépp lu mu defati faalewuma waaw te Seydina Usmaan radiyallahu anhu yeneen saa salaam keroog bi mu waajalee jaysul usra muy xaar Tabuk bi armée bi bi mu ko waajalee yonent saa salaam dane maa darra Usmaana maa fa'ala ba'da al-yawm dane Seydina Usmaan de radiyallahu anhu dootu ko lor lépp lu mu defati ginnaaw bés bi kooku bu fekkul na dañ koo jéggal li ci kanam lan la waaw loolu dina am ne côté bii lay al-Qaari yi di wax al borom Umdatul Qaari boog bi al imaam Badruddin ah mooy la pleine lune de la de la religion <laughs> al al al al al ayni al hanafi rahimahullah kon loolu la al ayni al hanafi rahimahullah loolu la wax ah léegi nag euh, mu am euh, ki nga xamante ne mooy al ubayy benn sëriñ la boo xamante ni dafa dafa dafa continuer dafa def benn chara euh, tudd ko xam nga euh, ikmaalu ikmaalil mu'allim ah muy al imaam abu abdillah muhammad ibn xalifa am ñu naan xalfa al washtaani hmm? rahimahullah mu daal di wax almaliki benn boroom xam-xamu maliki bu mag la woon waaw bu mag mag a mag a mag a mag bu jàmbaare jàmbaare jàmbaare <laughs> waaw waaw alwashtaani rahimahullah maliki la euh, génn àddina huit cent vingt-sept après Euh, euh, hijriya newoon juge fële ci al jazira aba nag la dëkkoon looloo tax ñu naan ko al euh, al ubi al ubi al maliki muhammad ibn khalifa ñu muhammad ibn khalfa al maliki al washtaniyu rahimahullah kon ci sharaawam boobu dane li feeñ daal lenn la te yii Euh, wax yii nii euh, ba xam bi euh, ku mel ni al cheikh al éthiopie mu ngi koy jëlaat di ko indi ci sharaawam ci bi muy shara sahih imam muslim mu ne wa qaala al ubi al ubi nee na nag al azharu anna al haditha xaraja maxraja al hassi ala takrir al umrati wa al ikthari minha li annahu ida xumila ala gayri ha dalika yushkilu bima ida tamara maratan waxida fa innahu yalzamu alayhi an la faidata laha li anna faa'idataha wa hiya wa huwa at-takfir mashruutatun bi fi'liha thaaniya illaa an yuqaal lam tanhasir faa'idatu al-ibaada fi takfir as-sayyi'aat bal yakuunu fiiha wa fi thubuut al-hasanaat wa raf'i ad-darajaat kamaa warada fi ba'd al-ahaadiith man fa'ala kadhaa kutiba lahu kadhaa kadhaa hasana wa muhiyat anhu kadhaa kadhaa sayyi'a wa rufi'at lahu kadhaa kadhaa daraja fa takuunu faa'idatuhaa idaa eh, lam tukarrar eh, eh, subuutul xasan idaa lam tukarrar subuutul xasanaati wa raf'u darajaat waaw kon léegi après al ubi al ubi mu ne wa qaala al sheikh al imaam sheikhuna abu abdillah muy ibn arafa al maliki bu mag boobu idaa lam tukarrir hmm, mooy idaa lam tukarrir kuffira wala kaffara ba'du ma waqa ba'daha la kullah wallahu ta'ala a'lam léegi al ubi mu ne rahimahullah li feeñ ci xadiis bi mooy en fait yeneen saa sam al umratu ila al umra kafaaratu lima baynahuma dafa génn da ko wax ci façon boo xamante ne mooy c'est pour soññ nit ñi ci ñu bari ak di ko di ko baamu di ko bari ndax kat bu ñu ko yenee ci lenn li benn ah, li anna ida xumila buñ ko yemul ci lii dina indi benn istishkal benn problème boo xam ne benn kii ci wàllu nan ngay dégg xadiis bi dina xew ci ki nga rawatina ki nga xamante ne moom mais benn yoon kese la umra est-ce que dañ naan kon yow benn umra nga umra te yoon saa sa dana ci beneen umra waale boole ko beneen umra kon yow dañ koy wax ci ki umra benn yoon ndax bu boobaa kat dañ naan kon umra am bi nga xam ne kon képp ko umra benn umra bu yoboo nga defaat beneen sinon boo yemee ci benn bi en tout cas njariñul mu nekk loo xam ne day day day far loolu yow doo ko am waaw mu ne bu boobaa dañ naan kon mbir mi amul njariñ ah ndax kat faida yi eh, eh, far ay bàkkaar yi nekk diggante yi lool wa huwa takfir mooy mooy bi mashruta dañ koo sartal ci xadis bi ci zahiru xadis bi en tout cas ci waa ji defaat beneen umra mu ne suuf xanaa ñu wax ne bon kene njariñal umra ah yemul rek ci far bàkkaar te loolu moom lu leer la loolu moom daa nekk loo xam ne lu ràññeeku la du far kese waaw moom moom am na yeneen njariñ mu ne xanaa ñu wax lool bal yakunu xaa mooy da cee bokk waaw far lool wa fii subuutil xasanaat waaye am na saxal li nga xam ne mooy yool yang cay am ak yëkkati ay daraja comme ni nga xam ne noonu la ñëw ci yenn xadiis yi ne ku def lii des na la bindal lu toll nii lu toll nii lii ak lii ci yiw effacé la lii ak ci yoo xam ne ay ñaaw teef la yëkkati la lii ak lii ci ay daraja bu ko defee nag bu boobaa kon njariñal umra moom kese bu dee ci moom kese nga yenn baa mu woo ko defaatoo beneen idaa lam mooy que ne yow say xasanaat day sax ba pare mu yëkkati say darajaat ah léegi mu ne kanta suñu sëriñ ba moom kanta ki nga xamante ne nii mooy euh, suñu sëriñ ba di euh, euh, abu abdillah ah, di ibnu arafa rahimahullah moom dane bu dee ne waa ji baa mu waatul Euh, beneen umra benn umra rek la def ci dundam loolu lenn yenn ci bàkkaar yi nga xam ne ñooy ñëw ginnaaw umra googee lay far mais pas du waaw mu ne borom bi nag moo gën a xam ci euh, dayok loolee bi qadri zalika al ba'd ci yenn yooyu nan lay toll wallahu taala alam mooy kon gis nga ñi ñëpp li wax <laughs> mooy al umratu ila al umra waaw parce que euh, lii al cheikh al imam al ubi wax lu lu la parce que xëy na bu dee waa léegi waa ji nga xam ne moom benn umra kese la def nag kooku moom mënuñ ne umratun ilaa umra la <laughs> def waaw boobaa dañ naan moom kon den du ko faral dara nañ naan sax amaana moom li mu wax nii ne day yëkkati ay daraja far ay bàkkaar non non day yëkkati ay ba pare e, saxal xasanaat yi waaye pourquoi pas tamit day e, far ay bàkkaar te albaaji loolu wax ne bu dee maa rahimahullah la mooy benn bu nekk ci ñoom ñaar dañuy far te loolu insha allah mooy li gën lëng wallahu taala alam voilà kon gis nga lëkkaale bi loolu gëneelu umra kon mooy boo defee umra defaat beneen umra lool moo taxoon euh, loolu day wane euh, ci njàngat yi li ñuy jàng ci xadiis bi mooy baril bokk na ci ngëneelu umra non seulement mooy di ko baril parce que boo koy baril la ngay def diggante diggante day far bàkkaar yi nga xam ne ñoo nekk ci li nga xam ne mooy diggante ba tanta côté bi mu naan wal hajjul mabruur moom laysa lahu jana jazaa'un illa al janna kanta lan mooy alxajul alxajjul mabruur loolu gisoon nañ ko ci jataay bi euh, hadis bi ñu génn ba ko jiitu woon waaw loolu moom euh, al jihaadu fi sabilillah <coughs> qiila ma mooy bi ñuy wax wa an sayyidina euh, abu hurayra radiyallahu anhu mu ne yoneen saa sallam su'ila annabi saa sallam ayyul amali afdal qaala imaanun billahi wa rasulihi saa sallam qiila thumma maadha qaala al jihaadu fi sabilillah qiila thumma maadha qaala hajjun mabruur waaw gisoon nañ loolu mooy loolu nag tu loo xam ne tout le temps dañ ciy taxawaat wallahu taala alam léegi euh, kon ginnaaw ñu gisee kon lëkkaale di wane kon bokk na ci ngëneelu umra mooy day fay ay bàkkaar mooy umra ba umra bàkkaar yi nekk ci diggante bi waaw al waaye aj gi nga xam ne baabu wujubul hajji wa fadli ci lañ nekk bul fàtte côté aj bi mooy mu ne wal hajjul mabrur gisoon nañ hadis ñu la fàttalee Seydina Abu Hurayra bi hadis 1273 ñu woon hajjun mabruur mooy li gën jëf yi gën hadis bi ci tegoon 1274 mu wax ñu hajjul mabruur boobu mu waxi ko neneen mooy man xaj hajja falam yarfut walam yafsuq loolu mooy hajjul mabruur man kaana hajjuhu mabruura loolu kese la kooku rajaa day dellu këram te yow mi waladatu ummu gisoon nañu noonu beneen gëneel kene boo defee aj goo xam ne kàccoorowoo fa te ay bàkkaar yow da ngay dellu mel ni nara sa yaay jure kon gëneelu ak gu nangu kon gis nga léegi tey fii mu ñuy indiwaat beneen ne ah, beneen gëneel boo xam ne ak am na ko mu ne wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al aj gi nga xamante ne nag aj la goo xamante ne moom gu mooy bi nga xam ne amul rafas amul fusuq amul jidaal waaw amul yooyu oh, oh, oh. te ci wàllu wax jëm ci wàllu sa yëg yooyu yooyu tamit mooy nga yor sa téléphone di duggu ci yi nga xam ne boo bàyyiwul nekk ci dem moom rajo wala aji aji bopp te tout le temps benn feuilleton du la romb benn télénovela du la yomb yow de toute façon yooyu mooy de ndax ñooy film yoo xamante ne lépp ay affaire mbëggeel kese la ñuy wax yooyu ci yoo xam ne nag ni mu gën a ñaawe ak ni ko sariya bañe kese loolu kese yow bu dee ne sa aj gi yëpp ci lool nga nekk saa boo amee quelque temps jël téléphone bi xool dugg ci réseaux sociaux yi ñu lay wan façon yu mel noonu sa mu yëngal lool ci yow yow bokkoo ci ñi yoneen saa salam yow bokk nga ci ñi nga xam ne dañoo def rafas voilà du wax gi kese mais di xool loo xam ne tamit dalay yëngal ci yooyu wala di seetaan ñoo xam ne ci loolu lañ ne mooy loolu tamit da yàq day tax doo am aj gu baax ah waaw léegi ya subhanallah man nga nekk ci kaala gi sax dégg jekk rek dégg ay son téléphone yi parce que gars dugg ay site yoo xam ne walla ñu jekki waaw li ci gën yées mooy def sa téléphone boo xamante ne sonnerie boo xam ne lépp ay way la nga ñëw ba ci kanamu kaabaayu borom bi tabaaraka wa taala sa téléphone di sonné mu nekk ay way yoo xamante ne nga naan waay yow man fan naa ne nii man concert laa nekk wala ci kaaba gi laa ne. xam nga loolu tamit vraiment daa nekk te loolu mooy bi ngay dund fa nga mën a nekk Australie nga dëkk Sénégal Paris fépp moo ci yem seen téléphone yi ngeen warul def ay musique waaw loolu mooy affaire bi téléphone yi ngeen dul defi musique jël leen am na plein de affaires yu baax yu fi nekk mais jëlal soit nga def asal waaw ak noddu wala loo xamante ne ndox muy ndox muy yëngatu. kiiwu nature yooyu wala nga jël samum ganaar samum ganaar yeneen saa salam ki ko doon yee yeneen saa salam bu doon tey mën nañu ko waxe noonu mooy li ko doon réveil am ganaar gi la woona comme ni mu nee ci saxiix yi mooy bu ganaar gi sab yoneen saa salam moo ko doon yee yow amoo ganaar boo amee ganaar alhamdulilah sa sa ëtt wala yooyu wala ci koñ bi bu dee ne doy na parce am na yoo xam ne seen nelaw xóot na xóot yoo xam ne téeméeri ganaar bu ñu sawoon fii kooku ko ci fajar gi dara lañ ko yeewu ñoon moom taxu ñuy wax mais bon yooyu yëpp bu dee gantu antuwul mais minimum nga jël sa téléphone nga jël li nga xam ne way ah, oh, boo duggee Cheikh Google façon ganaar sabum ganaar bu ne man nga koo am nga def ko sa réveil mu lay yee wala sax nga def ko sa sonnerie tout le temps mu lay fàttali li doon yee yoneen saa salaam xoolal lool fi nga yóbbu mais nga ñëw teg ci ay musique yoo xam ne ay wuyul ki lay woo ak yooyu mooy lan. lépp di ay riñ di riñ waaye yow affaire yoo xamante ne ay mbalax fii xam nga yooyu ay caaxaan la yow nga ñëw li lay njëkk yee mooy loo xam daf xaram léegi nga tàmm loolu ñëw ba ci kaaba gi nit ñi toog wala di naafila wala di jullit farata di ci imam bi ci jékki rek ay way ñëpp nga déconcentré wu ñëpp neex na laa naqare na am nga bakkar yaa ko tey waaye julli nit ñi nga perturbé pour lan moo tax loolu dañ ci war a bàyyi xel laxisme googu boo ko tàmbalee nekke ko sa sa sa quotidien foo dem noonu la waaw da ngay dem ba ca Kaaba ga di déglu ay chanteur yow da ñëw toog di di di di di di di di i'tikaaf wax déggoo li Imaam An-Nawawi waxoon saa boo duggatee jàkka di dem jàkka même bu dee deux minutes nga fay def benn minute na yow fasal yéene ne damay i'tikaaf nga ñëw di xaar julli concentré wu ñii di jàng alxuraan ñii di sikkar ñii di benn waaye toog fee rek dóor benn sonk quoi ndax téléphone mooy sone walla sax moom mooy toog kenn woowu ko mu dugg ci ay site ah, wala gis whatsapp am muy dugg ay ay ay ay ay ay ay ay mbalax mi tëb bu dem wolof la rek mu commencé wàññi nag di xool nit ñi ñëpp di ko xam nga loolu c'est ñaaw quoi xoolal ak yooyu nga yor. en plus ñu ñëw ba ci kaabaak yàlla gi di fi di fi dóor ay musique yow yow yaa fi dóor saawu ah. na moo tax vraiment ku moytuwul euh, façon téléphone yi lu baax a ngi ci lu baax a baax mais boo il faut nga xam noo koy utiliser waaw boo nee foofu looy dugg ci yooyu rawatina ngay dugg di seetaan ay télénovelas ak ah waa série bi tey tey la lundi euh, série nangam nangam ni nangam nga xam ne c'est tous les lundis wala tous les nga koy koj te nee nga yaa ngi aj te lépp ci affaire ay fëri l'amour ki façon caaxaan yooyu kese lañ nekk nga toog di xool yow yow yow yow yow aj walla looy def yoneen basan nee na man xajja ku aj néeg bi te waxoo fa wax yu jëm ci sëy wala lu koy yëngal te yow sa film yooyu loolu lay wane ah loolu kese la loolu charte condition la ko yoneen saa salam wax def wax defoo fa ay bàkkaar génn topp li ñu doon wax di di di di xeeb nit ñi di jëw nit ñi di puus nit ñi ah foo jaar foog na yow yaay modèle bi ku romb nga am ci loo wax ak moom waaw di jëwaate li def lu nekk di def bàkkaar di tooñ nit ñi kooku la yeneen saa saa ki moytu lii lépp la la wax kooku mooy dellu comme ni ko yaayam jurówoon mooy mu fe mu mu set wecc ci bàkkaar ca kooku la ne alhajjul mabruur laysa lahu jazaa'un illa jana aj bi nga xam ne mooy bu baax amulu pay loolu aljana loolu la mais ñun vraiment Iblis de toute façon danaa layawul aj aj gu sher gi yaay yow am nga leneen loo def xaalis bi dugal ko feneen moo yow nekkagul farata ci yow xoola yi nga war a def yëpp boo ko defee nan nga mën a faye aj loolu la njëkk a wax bu dee bañ nga ba ne da ngay aji jënd billet def lii inscrire Iblis du ne non c'est mort déedéet da saa boo naree xam li war ci wàllu aji mu ne gaawul non booy dem gis ñépp def nga def ni ñoom de toute façon affaire bi c'est simple nga nekk fi di wër di yëgle. au lieu nga jàngi sa aj nu ñuy aje xamoo ci dara ngay wër nag di yëgle naan damaa war a dem lan penku euh, euh, bu dee wolof nga bu nekk Sénégal euh, at mii damaa war a aji nga dem euh, weer wii di ñëw nangam fu nekk nga ta nga nga dem fa taba léegi lan lañuy ñuy aje lan mooy armal xamoo ci tus wuquufu Arafa xamoo ci dara waaw tawaaf yi tus yow daal dara ngay permettre sa bopp di wër Iblis noonu lay def ak yow bu dee nag bañ nga ba ne non man foog ma xam ni may ajee waaw fexe jàng ko ba xam du du bàyyi ah du ne non kon nag moo waa ji moom léegi moom jeex na ko waa ah. léegi moom saay xam naa moom naa ko bàyyi rek déedéet dalay topp ndax xam ne yii yeneen saa salaam wax biñ ko fi waxoon keroog xam ne yii mu wax day fexe yow yii yëpp nga def leen waaw boo amul soxna soo fay waxal lu yëngal sa sa désir ak yooyu mu fexe nga am ko feneen di sàcc plaisir fii wut yor sa téléphone yeeg ku nekk nga dugg fa mu naan la mais saa yi yow daa ngi fàtte affaire bi mais dalay raw ah yu bari yi bu ñu rawee après pour nga rattraper ko. te affaire bi yii gis nga fan ki yemoon gars yi sa xarit yi ñoo lay njëkk xam affaire bi di la ko nettali te du am sens waaw nga ne ah nga ut nag ci biir aj ji xamante ne moom buñ nee nii boo amee temps temps bu ndaw ubbi téléphone bi commencé di xool bu gars yi ñëwee mu daal di tëjaat ah waaw waaw ñu ne fan nañuy dem ah naan mooy yow yow yow da font wala lan yow xam nga ne ki dem xombal la tere c'est comme ni mel nii la wax na dëgg voilà nga après léegi léegi léegi sax mu ne la non fee jaru ko quoi Arafat ah, sax fu tàng foofu hey yow sa tension bi nga am bon yow tension bi tëddal fii ba suba daal bu ñuy dem di raayi kaaba gi nga raayi kaaba gi suba la tabaski <laughs> léegi nag nga toog jaaroo Arafat amoo tus amoo aj <laughs> te non seulement yow génn goo ci da ngay armal du deñ sa aj gi yàqu na te de toute façon ba at mi ñëwaat ba kera nga koy faywaat yow lépp luñ la xaraamaloon yenn yi surtout dalay xaraam ba kera ngay ñëwaat fii yaa ngi seetaan affaire ci caaxaan yooyu yëpp nga dugal ci sa bopp pour lan parce que la xam parce que xam ne ne aj gu nangu moom waa ji ajjana direct la jëm day set wécc cay bàkkaar moo tax façon alhaakumu takaasur mais nag mooy eh, maa kasura wa alhaa boobu la it bari te daal di distraire mooy yu bari yi nga xam ne ñoo nekk site yu bari yi application yu bari yi ci téléphone yi wa alha ba pare di distraire yooyu la iblis di bari ci yow boo génn dem ci beneen insta jóge ci insta waaye whatsapp jóge whatsapp tiktok jóge ci tiktok daal jaar fële di youtube jóge ci youtube waaye jaar feneen noonu ngay dëkke sax ak gi yëpp dus waa ji amul sax esprit ak te da doon aj amu xon mu ngi mel ni génnul néegam yam doon def këram yëpp dara daal du ko ci wul euh, euh, kii quoi nam ko doon defe fam newee France wala Sénégal wala Australie wala euh, South Africa noonu la ajam bi yëpp loolu la ci def damul dara lu ko ko aw ci yi walla iyaazu billaah kon wal hajjul eh, wal hajjul mabruur waaw ak gi nga xam ne mooy al mabruur nag kooku amul genn fay illa al lu dul aljana waaw kooku moom aljana direct mooy li nga xamante ne mooy fayam waaw mu ngi noonu aljana lay lay lay lay lay lay mooy dugg moo tax al imaam as mu ne loolu mooy ay duxuluha awwala da mooy bokk na ñuy njëkk dugg aljana sinon fa illaa fa mutlaqu duxuli moom yakfi fil iman sinon ñëw dugg àjjana noonu bokk ci ñuy dugg même bu dee doo bokk ci VIP d'Allah yi les very importantes personnalités yi Allah yi yow boo ci bokkul di nga dugg loolu mu ne loolu moom wugu woogu ngëm yàlla rek du koy doy na ci waaw parce que iman moom ko ko am même boo jaaree feneen it même boo jaarul sax safara di dugg àjjana waaw mais ñii dañ leen a ràññee waaw waaw moo tax mu ne hadis bii moom ah, moo tax sànq ñu ne imaam kii al-Baaji doon wax ñu ne waxu imaam al-Baaji boobu euh, même bu dee umra ilal umra la wax waaye loolu ban nañu ko dégg imaam no Abdul Barr lim doon dugg waaye bu dee aj moom aj moom de toute façon moom day far yu mag yi moom la doon wax ne nit ki bu ki jógee alxajju euh, man man xajja falam yarfus walam yafsuq rajaaka yawmi waladatu ummu loolu mooy day set ku aj defoo yiñ la doon wax sànq. day dellu mel ni bés ba ko yaayam juddoo mooy léppam la bakkaar yu mag yeeg yu ndaw yépp lay effacé